sëriñ Saam su koo xam ne dafa jàng rek ba di ci ay conférence loolu taxu koo jóg day doomi kilifa jàng ba xam ne war a xam kilifa yi xam ne xam-xam bi ko am njëriñ la ñu ne ko ko xam su ay caagéeni mu def ko métier di waree di jàng sëñ ma taxee mooy bàyyam sëñ ma taxee nag yaar yëpp dox na digganteem ak sëriñ Tuubaa moom laa leen bëgg a leeral lama ji moo di taalibe gi ci moo di bokk lii taalibe gi mooy ñaari taawu seddoo ko Serigne Touba mu sëñ Modou Mbaye la dëkkaloo Serigne Touba ba mu nelaw Serigne Touba suul ko ci njariñ mu dellu ko jox sëñ Mor Mbaye mu am mu defal la mu ne ko ma boole ma sama bàyyi mu ne ko kon sëñ yàlla dana la defal sa bàyyi defal la sëñ Mor Mbaye nekk na bu jóg nee na mos na mu bor mos na sotti àll bi ah taaw taawam bu jigéen muy soxna Ndeye Mame mi sëñ Tuubaa lañu ko jox mu jox ko soxna Fatou li baax lay soxna mooy moo ko yàgg bu mu dugg moo ko fa dugal kon kooku ma naa wax lu taal yi sëñ Tuubaa la te wax na ci ba ci wàññi. na sayx yi mu am ko sayx yi de xaar si sa sa sayx yi bari dinaa leen sayx sama sëriñ ne Mouhamadou sayxu jiir mooy sëriñu maas yi si sëñ Tuubaa la wax wax na it ne. سمعنا بكم بالزيت الورى سياسيهم ومحمد المرتضى أديب المكي وسيخي kon sëñ Tuubaa la def mooy sëriñam nee na mboolem yi mu nekk ci bureau borom daal ñu def ko xaalis sëriñ Tuubaa la fa nekkaloon ndax bi nga xam ne tubaab yi fexeel nañ ko sëriñ Tuubaa yi fexe yi ba ñàkk Tuubaa ba mu yàgg mu dem Mbàkke ba ba ñuy mott ba suñ ma taxe bindal na ko ba taxal na ko inal inal ko faara jamian jamoo jiwatan inal ko fa kon àllaa loolu la ko wax fekk na nag loolee mu koy sant sax xamu ko moo tax mu dem Mbacke bàyyi bi ko ko nit mu war mu mu war ko ci bakaata ba ko fa ci saa sa law xale ci say loolu maa ngi ko toxale ci dañu bu Karim Touré euh, nee na am na bis Serigne Touba yebal ma fa ne demal seetu ko dafa tawat ba ma dikkee ma o ko dama laa bëgg yóbbu ko Serigne bi ndax dafa faa xamoon rek mu ne ma waxul woon indi ma ma ko waaye danaa la laa tawat man mii sa doom ah. maa la war a yóbbu ma ne ko defal ndànk ma laaj ko sama borom ba am am na ci yoom nii mais laa ko nag ci dikk de ab lii sax lu raam na ci boo demee sëñ Tuba bu ajuma naa ñëw sama bàyyi nee na sëñ Tuba xëy wóoroon wóoroon ma sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou ak sëñ Massamba ak mag yi mag ñu bari dinu addiisal ba ñu àndal ci jàkka ji mu laaw lii ne ñu daje ci jàkka ji mais bi ma yegsee ci bunt bi dafa teeg suñu mat waxe deeg ci am rek ay dongo yu ay gaal yi bi indi sëñ Tuba mais ma la ko waxoon dama day ne ma bu ajuma ma ñëw ma ne ba may mat taxee rek tey ba mu sa wax def naa ko nee na ma ma ma jëm yéen a ko sëñ Tuba loolu sëñ Maka ma sëñ Maka ma ne ma sëñ Tuba bu wax ci kër bu jëm ci jàkka ju neex ma ne ko danaa ko gis mu ne ma noo ko gisee ne ma ma ko maa ko xam ne damaa dikk fàttali waat loolu ceeb ci buntu bi. wax ci sa am xel na ko am nga gan ne sëñ Tuba wu ñu ko ne ana ko mel kuy jënd ci buntu bi ma ne ko mën a kër mu ne lu mu doon ma ne ko li daal ma sax ñëw na ma ne subhaana ah, ma ni fa lu may saw ne loolu sëñ Tuba wax keroog na daal ni dellu si leen nee ba muy nuyoo moom nee na ko yokk ab téere mu ne ko man daa def foo jëlee téere bi mu ne ko damaa gis sama borom ne bul ko fi bàyyi ku ñemee wax sëñ Tuubaa naa na mu ne ko bu yàgg ba si si téere bi mu ne war naa ko mu ne ko dama jóg rek sama borom ne bul ko fi bàyyi mais si mu ba buñ sañoon ne waxtu bi ne waxtu bi wéy na ka jaaroon sëñ Tuubaa loolee nag bëriwul eh, nee na egg na keroog waxtaan ak suñu bataaxal ba ko dama laa bëgg woon bataaxal bi nga bindal borom xaram nañ daal i génne bataaxal bi jox ko ba mu jàngee ba mu ne bëri na ko ma war na tontu li ba muy waxee loolu ndawal Cheikh Saad bu egg si ne ko mu doon mu ne ko ndaw lu bàyyi ko Cheikh Saad mu ko mu doon mu ne ko damaa joxoon bataaxal bi jëm ci yow nee na sëñ sëñ mag bi ne ko jëlu ko ci paquet cinq bi ba mu ko jëlee mu ne sama bàyyi amal bataaxal ba mu ko yoree dafa ne ko bul ma war tontul borom arab li Cheikh Sadio wax doy na tontul boobu tontu na su suñu borom wan na na ko ci kàttan mu biiraan teg na la ci maakaaru amal si asay ma ab yi lay doon maakaar nga xam ne moom la yàlla ah, mu dikk mu mu def jëmm fa kaana xaaba xaw sa yi màkk bu boobee suñu borom teg na la ci loolu doy na tontu nee na it li ma jot a gis sëriñ bi nag mu ne dama laa bëgg a làq ba lu ñu laa góob suñu róo mu ne ko damay bañ saa jàng yàqu ma ne la ànd ak man du la see xam lu ma war a xam ma bañ a doxal boppaan ak moom ba mu noppee ci man dam ne dafa maa wax ne laa as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurbaa dama yàlla laa ji ma yéen ci àdd bi lu ñu soppante ci kaw jege yàlla sama bàyyi na ko soppante ci kaw jege yàlla doomu moo la boole suñ tuwaa mu ne waaw loolu la ma suñ tuwaa jàppee ak man maa xam ne la ma ko jàppee loolu moo ko jotee moom bokki gi wax naa ne waa taalibe gi mbokki gi it moo di Serigne Touba ngay wax ni soxna Diarra ma ma nga tooraanu bu mbéy daam sànq Amady Ki Camara. Serigne Moussa xëy na soxna Touré am na seen liggéey Touré jàmm Camara jàmm Camara ak Amady Ki Camara ñoo bokk ndey baay kon ñoo bokk menn maam ñoom ñaar kon mbokk mu jege la. kon bu dee suñu saa dikkee seen mbokk seen seen Serigne la seen mbokk taal bi seen mbokk la ndax mbokkum Serigne Touba la te kuy sa alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah sallallahu ala sayyidina muhammad wa man wala wa ala ihsani ila yawmi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen sant di leen balu xaq di leen ndokkeel di sàkk ci yéen ñaan di leen ñaanal ñaanu jullit ak morom ma. yàlla. dafa na ci njëkkal koo xam ne day nekk moom si rafetlu asman. dafa na ci ngërëmal ngërëmal moom suñu borom ngërëmal yonent bi sallallahu taala wa sallam ngërëmal Cheikh al Xadim radiallahu taala an jullit dañ koo sant muy dellu si. di beesal xolam di ko fóot di fàttali li ci kanamam di geesu gannaawam bu geesee gannaawam gis li mu weesu lu ci di perte mu tuub ko dabaatal ko lu ci di ngañaay mu faxe koo yokk ndax nit dana jëf jënd jëf rek mu nekk sababu texeem ba faw dul texee di mukk ak lu mu a jëf loolu li koy waral nit ki day am yu muy jaayanteeg boroomam jaayante sëñ Tuubaa jàngal nañu ko radiallahu taala an ndax bàyyiwu fi lenn lu mën a jëriñ ab jullit wala mën a jëriñ nit te leeraluñu ko bàyyiwul wenn yoon bu mën a àggal nit ci yàlla te ubbi luñu ko kon naaw gannaaw dañ toog jotaay boo xam ne ci àdduna day gis mu bëgg mu jaayante ko boromam ne lii bàyyi naa ko ngir yàlla wala tooñ mu mën koo fayu ne bàyyi na ko ngir yàlla yooyu mooy jaayante man gi daanañ ko def c'était irwaaxu nadim boobu Cheikh Ahmad Lamine Diop Dagana bind ci dugg sëñ Touba radiallahu taala an yéen a ngi ànd ak waa mu jaayante boromam fanweer ak ñett yooyu ak ñaar fukk juróom yooyu daana toog gis lenn ba kanam bëgg ko mu xañ ko ko ngir jaay ko boroomam ngeen ci xadis boobu sa la wa sallam di wax mbooloo nit moo xam ne dañu duggoon ci mu xul bëj wa bërëngu ba ub xam ne ñaari téeméeri nit ko kenn ku nekk fàttaliku loo mas def ngir yàlla ci loo jaayoon teeg moom mais ci barke bii fekkee ne jëf ji jëmmi yàlla rek a taxaw ma def ko suñu borom génne li ci li nu nekk doj wa dal di bërëngu ba wàcc fa bunt bu ndaw keneen ki ci def moom itam wax fu mu jaaroon doj wa gën a randu ba ñoom ñëpp ñu àggale mu ne ŋàpp ñu génn suñu borom musal leen ci loolu alquran dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminina ngeen fàttali jaam ñi seen ëllëg di leen xamal li leen di jëriñ ak li leen di lor ñu di ko wattandi di leen fàttali seen fukkuraat seen taraayu bàmmeel taxawaayu bis penc ba ak jéggi siraat ngir seeni xol di tiit ñu gën a jege yàlla mu ne fàttali de dana jëriñ ki gëm ki gëm kan la alquran a wax loolu alquran ay tontu إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون borom moo nu xamal foofu ci aaya jooju ki gëm na muy mel bu ne ñi gëm dëgg dëgg dëgg ñooy jëmm yi nga xam ne waxtu wu ñu tuddee yàlla seen xol tiit ñu dellu ci seen borom làmbatu seen digg ak seen borom lu ci jubul ñu jéem koo jubbanti di fàttaliku fi ñu war a jaar bépp te alquran ak yonant bi xamal leen ko dañuy faral di wax ne nit ak ci dundam ci àdduna xol dafa mel ni yére yi ngay sol day jekk ba mu yàgg mu tilim aajowoo fóot xol ci nit ki muy dundee ci àdduna yi muy dundee ci àdduna soxlaam yi muy dox ngir di ko faj ñi muy joteel dem bi dikk bi ak yi muy bëgg day def ay taas ci xol taas yooyu day wàññi leer gi ciy dugg tey leeru ngëm ngëm nag dafa mel ne mbote doomu xar mu ndaw moo amee war koo yaxal war koo sàmm war ko toppatoo di ko sang ba mu màgg muy nag doomu xar boo xam ne amul dayoo màggaayam fu ne mën na fa ak kon ci bu xamee di dundal xol mu sax ca leeri xolam day gën a yëkkati ko rek sallallahu alayhi wa sallam ne lawla anna ash-shayatina la yaxumuuna ala qulubi bani aadama la nazaru ila malakuti samawat su dul woon ne ñooy biiw di keral di lëndëmal xoli doomu aadama yi kon dañuy jàkkaarloo sekkare yeeg mbooti asamaan yi seytaane yooyu moo di li nu bëgg li nu bëgg te muy suñu mbiri adduna rek tadu loo xam ne lii lu mun la ñàkk la bu baree dana dox suñu digganteeg leer yooyu moo tax alquran ne wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana suñu borom nee na gaa ñi nga xam ne jihaar ci moom yàlla dana leen jaarale aw yoonam jihaar dafa bari sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon rajaxnaa min al jihaad al ila al akbar ñu jógee ci xare mu jihaar ju ndaw ji jëm ci jihaar ju rëy ju mag jihaar ju ndaw mooy jant mu ne mooy jihaad yi nga xam ne danoo faboon suñuy jaasi ak suñuy xeex ak xeej ak suñuy fet di xeex ak yàlla yi ngir yëkkati baatu yàlla ngir saxal lislaam jihaad ju ndaw ji nag mooy jan mu ne jihaad ju ndaw ji day jihaad ju mag ji mooy kan ndax ji wax mooy jihaad ju ndaw ji yëpp ju mag ji ak sa bakkan fas yéene dox digganteem ak lu lay lor loo fas yéenee dox digganteem ak lépp lu lay lor nga xam ne jihaar jéen waxoon ak diir rek la ci jamono man nay bis mën nay ñaari bis mën nay genn wàllu bisit wala lu gàtt ci bis jihaar ji nag nga xam ne sa noon bi gën a màgg ci sa noon yi moom ngay xeexal dafa dëkk ak yow ba faw te lim lay xiir lu la neex rek lay doon loo tax mu am kàttan moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne ah daa addu yi ka nafsu la fi bay na jën bay ka sa noon bi gën a bon ci yow bi gën a bon bi gën a soxar mooy sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari sànni wet yooyu la jihaar lépp loo xam ne ni lu naqari sa bakkan la nga jaayante ko yaa ci jihaar jihaar mooy jikkoy jàmbaar ba not ko ba nga xam ne bànneexam dafa mujj bi li ko yàlla digal ak li ko yàlla sant rek mooy bànneexam nga xam ne bu jëfee leneen du neex ci moom kooka coono bi muy sonn du ko yëg ndax ci mbëg la nekk waxtu woo xamee ne jihaar na ba àgg foofu ak texeem day tàmbali tey bu ñu dee wax ak njàppaat ci bërëb bi ñu toll ci bis bii suma xel daa dem ci borom bis bi mu di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké muy jëmm yoo xam ne képp kum dajal nga da topp ci moom boo mi bi bu di nit koo xam ne li nga xam ne noonu la ko shaahir bu waxee rek wa kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluuna marra wa hada al athar nit koo xam ne bu fi jógee ku ñëw gannaawam rek te amul seet da nga ne ah waa jële fii la jaaroon lii mooy jeex jeexitam ba léegi waxtu woo duggee Tuubaa rek foo gerte da nga gis jeexitam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum fil jaahiliyyati xayrukum fil islaam ki gën ci yéen te ba ngeen tuubagul mooy gën ci yéen ci ba tey bu ngeen tuubee mooy ki ci mën ki ci ëpp fulla ki ci ëpp fayda ki ci gën a dogu ki ci gën a mat ay jikko ki ci gën a bëgg lu baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dafa defoon boppam murit boo xam ne dafa mel na yeneen murit yi jaay njureel bi ko si Ahmadou Bamba radiyallahu taala an jur mel ne keneen ko jur fonk ko nag fonk boo xam ne dara mënu koo weesu def ko boo xam ne daf cee dal di bay ku ko jege mu soññ la muñ aw ŋàññ aw xar safu ko ku ko mere safu ko ci yoonu yàlla yi mu nekk ak liggéeyal sëñ Touba te xamoon na ne liggéeyal sañ Touba mooy njëriñal adduna ak alaxira ndax nit koo xam ne ku ko sopp rek bu yemal xiyaamee ba nga xam ne ñi texe rek li seen xar kanam di leer ki ko soppoon rek xar kanamam day leer rawatina kon ku ko liggéeyal daan waxtaan tuuti ci liggéeyal sëñ Touba ak nañ koy defee insha allah kon jàmbaar moom lu mu seqat ay moromam rek dana ko jël wëcc leen wala mu ëppale leen ca sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom tabaraka wa taala dafa sopp jàmbaar ba ci rey jaan sax lu nuy liggéeyale Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala tax koo xam ni kët da ngaa am ngërëmal yàlla koo am sa ngërëm am ngërëmal yàlla ñu nuy faral di waxee rek ne liggéeyal maanaam ki am ngërëmal yàlla nga wut ko ci moom ni mu gën a yombee yow ci sa bopp nga fas sa yoonu bopp di liggéey di ñàkk ngir am ngërëmal yàlla mu ngi mel ne ki nga ñaan mu may la dugub yoo xam ne jiwu mu taw nga dem ji di ko bay ba mu ñor nga góob ko semm ko bojj ko soq ko foof sabati wal mooñ tay basi kooku boo ko ñaanee cereer lay may jur waaye cee nag dugub juñ bëjjagul la lay may kon def des na coono boo xam ne yaa war a sonn ngir àgg ca la ñu wutee nu ñuy liggéeyee sëñ Touba sëñ Touba tontu woon na ci xoqa boobaan léegi yu bari la mu ne woon tuuba li abdin muridin saadiqin lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati mu ne texe gu sax gu dëppetoo ñeel na jaam boo xam ne dangaa futti ko jëm ci yàlla te futti ku nga dëgg ci yow dëggu ci yow nga topp ci kenn ci gaañoo ñu mu doon wax ci xoqam kon moom boppam taxul ñuy wax bi xidmatin da nga liggéey a liggéeyal aw bi xubbin wala cofeel rek nga topp ko rek te mosuloo koo gis sax aw hadiyaat wala nga yëkkati sa hadiya jox jox ko kon gannaaw boo ko liggéeyalee amuk texe boo ko soppee amuk texe boo ko joxee hadiya amuk texe liggéeyal ko yomb na ndax nit ki nga xam ne dafa dafay askanoo ci Cheikhul Khadim ne mooy sama sëriñ liggéey baa ngi tàmbalee ci boppam képp kuy askanoo ci Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu waruloo meloo wenn meloo wax ne dana la ci ba xeeb la ndax da ngay lor sa bopp lor ñooña bu ñu nee murid bi nangam nangam rek ci lu dul noonu kooka dana loru yow mi sabab loolu it da nga lor te da tooñ ci Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu jotaay boo xam ne ci misaalu na ay président président de république ak i premier ministre rek ñoo fa toog muy bërëb bu ñu fonk bu ñu tedd nga sor say sagar xeeñ xet gu naqari tilim waaxu jëm ci bërëb ba lu ñu lay def ndax lu ñu la dàq doo àgg nag rawat ne ki nga xam ne dafa sell dafa sell léppam sell cëram yépp ba xolam sell sell boo xam ne fu mu toll mu nga ci xasiratul quds xam ne boo jekkaale moom yaa ngi jekki xasiratul quds yaa ngi jekkaale ci borom nga xam ne foofa teggin yi ñu lay laaj ci moom mu ngi mel ne boo demoon ba ci xasiratul quds nga nekk fa te kanamu suñu borom tabaraka wa taala teggin ya nga fa war a tegginoo moom nga war a tegginoo ci kanamam boo toogee ci moom nga xam ne boo toogee ci moom cër bu nekk dana wax la mu def cër bu nekk bu moy gàkk ba mu def ci xol dana jàlloog moom yaral xafaaya bi ayni alqalbi waahiratan kama yushahidu ma taxta al akidnaat lu ko waral yaxwi diyaaxan ka dawi shams xaytu naaha yaxbaa bi kulli saxsin istinaaraat liggéeyal ko mu ngi tàmbalee foofu liggéeyal ko mu ngi tàmbalee ci xañ ko jeexitam lépp lu mas a laal nga fonk ko gën jàmm di fonk Seydina Abdullah ibn Abbas dafa daan def fépp fu yonente bi sallallahu alayhi wasallam masa romb moo xam buubam laal na ko wala buubam laalu ko bu fa jaaree teggin la fay jaare xelam day dellu si ki fi jaaroon ci fi dëggoon tànkam ndax jëmm joo xam ne genn wëñ gu jóge ci mbubbam mën naa rambu dëkkub lëmm fu mu laal boo ko laalee suñu borom mën na la caa defal loo xam ne da nga texe te dootoo texe di mukk bi grand Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu boobu ñëwee te Cheikh Ibra Fall ñëw jokk ci moom ñu waxante ay kàddu kooku wax ko dogoom sëñ bi mosal ko tuuti ci dogoom ne ko man day adduna bi ma fi ñëwee bu ma fekkuloon lu dul asamaan si daan tiim yonante bi ak suuf si mu daan dëgg rek ma xam ne li muy wut danaa ko am ñu ne murit na muy mel ñu ne ne Cheikh ma Fall moomu ndax bi nga xam xamee ne nit ñi lëjal nañu sëñ bi lëjal ko bay jéem a dox digganteem ak suñu borom tabaraka wa taala mënuñu ko sax ci baatin waaye ci zahir ba mu di leen sëllax suuf ba mu rëddee rëdd ne rëdd yi ku ko jéggi da nga dem safara Cheikh Ibrahima Fall nee na dafa jéggi rëdd ba bu ko waxee mu ne ko yow da li ma waxam am da nga koo gëmul mu ne ko ñemewuma safara dégg naa li nga wax gëm naa ko waaye aw soxla ci safara aw ma soxla ci àjjana aw ma soxla ci dara lu dul yow noonu la murid di mel. bi xidmatin aw bi xubbin al xubbu moo di cofeel mooy buum gi takk taalibe bi ci sëriñ bi na cofeel bi gën a dëgëre rek dëggu bi gën a dëgëre ni cofeel bi gën a feddali ko la aajay murit bi gën a gaaw a fajoo ni cofeel bi gën a dëgëre lay gën a gaaw a àggee ci yàlla ndax murit bi buy ñaan sax na teewlu melow sëriñam ni mu mel ci xolam mel nañ ngi jàkkaarloo moom ñaan nga du du yéex mukk sa duñ ko delloo aw hadiyaati jarul a wax alquran dafa ne alladina yuminuna bil xaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun waxee iman al imanu bil xaybi mooy yoonu amatul muslimina maanaam jullit ñépp képp ku gëm yàlla àdduna ci marché ba al imanu bil xaybi ndax yi ñu ne wax yépp muy ajjana muy safara muy jéggi siraat muy taxawaayu bis penc ba al imaanu bil xay bi ne ci ñu gën a bari ci nit ñi dañ koo dégg rek gëm ko kooku mooy martabu imaan bi gën a suufee bi ci tegu mooy yow mi mel na da nga doon nelaw gént ñu wan la ci gént gi lay xew ci bis ba ak liy xew ci biir bàmmeel ba nga xam ne na mel nga ko gisee waaye gént la kooku mooy daraja yi ngëm yi ci tegu daraja gën a kawe mooy loolu lépp da ngay mel na da ngay jàkkaarloo moom ni ngay jàkkaarloo jant bi boo tàllalee sa loxo di ko xool ni ngay gisee sa loxo noonu lay mel ci yow kooku mooy adul xaas bi iman bil xay bi ñëwee julli ñëw omi naa resaq naa mu yun naa ci tegu yëkkati sa alal di ñàkk mu new la ndax dañ ne alal mooy shaqiiqu ruuxi moo ruu ñoo bokk ndey ak baay alal dafa sax ci xol nit ki bëgg ko muy njariñam lu teew waxtu wu bu ko yëkkatee dugal ko def na sacrifice ko ci ay caaxaan wala po moo gën a yomb yëkkati ko dugal ko ci foo xam ne du ci lislaam du ci diine moo gën a yomb ndax seytaane lay dimbali waaye waxtu woo ko bëggee yëkkati jëme ko ci lu baax seytaane ngem bu ne la da ngay ñàkk de as-seytaanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim ngëm gi nga am nag ba li ngay bëgg a def gënal la loolu nga amee doomu aadama ñu rawante nañu lool ci loolu bi ñuy waajal jëy jëy suñu usra sallallahu taala wa sallam dafa lal malaan mi ne waajal leen armée bi xare waaj a dem xeexi jullit ñi di dugg ci seeni néeg di fab la leen ci gënal indi di ko jaay suñu borom tabaraka wa taala yàgg na ñoo jaayante suñu borom nag ndax seen dara ak seen rôle ñu njëkk a jaay dina laa saraan ni mu mee anfusahu képp ku ci dee shahid nga te shahid mooy koo xam ne adduna médd la waaye dara daanu la ci tax na boo dee sax aajo woo sang dara topp lu ci adduna ñooñ ñooy suhadaaw yu topp ci daraje siddiqoon yi buñ ñëwee sidna Umar indee lu bari sallallahu alayhi wa sallam ne ko loo fa bàyyi mu ne ko lu toll ne lii ma indi sidna Abubakar radiyallahu anhu moom itam indi la ko yàlla jox sallallahu alayhi wa sallam ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla akub yonentam mu ne ko yi seen ñaari wax ni nii mu demee yéen ñaar noonu ngeen demee ci yàlla ki xaaj alalam waccal fi njabootam genn wàll gi ngir ak ngir bañ ñi nga xam ne yàlla yëkkati na leen teg ci kawam mu war leen a dundal war leen a sàng war leen a wattu aar leen mu may leen ca cër Abu Bakar mi nga xam ne xolam jeex na ci yàlla ba gisatul ne wërsëg bii mooy dundal nit moom ci xolam yàllaay dundal nit nit ki fenn ngi dund yàllaa koy dundal kon wërsëg wasiila rekk la waaye lu ñuy weesu la moom mu dal di indi lépp ba bàyyiwu fa dara buñ ko laajee lu mu fa bàyyi mu ne yàlla akub yonentam la fa bàyyi konoon naa ëpp naa wiin fukkuna nit ñi ci lañu rawante sa alal joxe ngir yàlla xam ne jëmmi yàlla sax rek ak wut lu baax dañ ne alal ni ma waxoon ne saqiq ruuxi la moog ruuwa bokk ndeeg baay dañu ne xol mooy ndab li nga xam ne mooy ndabal bëgg bëgg yàlla bëgg àdduna bëgg alal yépp ci xol lay daje dañuy buuxante lu ci ëpp rek buux la ca def ba mu génn ñoom saxaaba yi na ñu wacci woon adduna seen wërsëg bu bari bi leen yàlla dundal lépp dañ ko daan def ci yoonu lislaam bu nekkoon bi lim ku nekk lu mu def ci ay jaloore ci attanan nangoo joxe ndax seen xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wulli ci xamal li ni yàlla su ko mën murit yi rekk leen doon ndax murit murit lépp moo attana fas li mu amoon lépp joxe ko boole ca ay jooy ak xeeb ko fadlu gannaaw jihaar mooy àggali nit doomu aadama yi kii jéem a gën rek mooy gën ba faaw kii góorgóorlu di jéem a gën ay moromam mooy gën ay moromam ak lëndëm li muy bari ay siifa lépp ndànk-ndànk rek la ko jëmm ji dox ndax boo fabee loo astunul teg ko sag roo mu jóge ca yokkat ba faw ñu doo ko a def waaye ndànk ndànk koy def ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon saxaaba yi bi nga xamee ne Hanzala nee na naafaqa Hanzala si Seydina Abubakar indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngeen di mel bu ngeen toogee fi ma di leen waar fa seen xol di toll bu ngeen ko mënoon a da ngeen di saafoonte ak malaayika yi ci mbedd Madina kon da ngeen di gis malaayika yi dégg lu ñuy wax na ci ñoom ci saxaaba yi ñoo xam ne dem nañu bay nuyoo malaaka yi di waxanteeg ñoom ku ñu wax Imran ibn Husayn bi nga xamee ne àgg na foofu daan waxanteeg malaayika di ko daan na taab bu metti dalee te mu ñu ne ko boo ko ñaasee mu wér mu bañ a muñ ngir yàlla ñaas ko gisatul malaaka toog ba nam ma malaayika yi nammeel boo xam ne xam ngeen ne malaayika du bëri waar la ko koy gis te muy malaaka bi yéen ne rafetaay bi boo fa jógee loo xoolee da bëgg a wàcc ndax loola day ñaaw fi yow. Ibrahima ibn Hasan gisatul malaaka muy ñaan suñu borom taab gi dellu si ba taab ga dellu si gën a mettiwaat mu muñ ay fan delluwaat ca nam meloon di jàndoog malaayika yi ba dee sallallahu alayhi wa sallam noonu la yare woon saxaaba yi ba mu di leen yar ba ñu seexlu adduna sëñ Tuubaa ji mu njëkkoon a dajeel radiyallahu taala anhu muy mag ñooñu mu yaroon foofa la leen yóbbu dem nañu ba seexlu adduna seexlu lépp luy adduna lépp lu jëmoon ci yàlla safatu leen ñu boole yar bu mat sëkk ak ragal yàlla bu mat sëkk taalibe bu mat sëkk lislaam bu mat sëkk ak yaram buñ ko dee waxtaane dafa am zaahir am baatin day yar nit ci zahir di yar nit ci baatin ndax sëriñ mu mel ne docteur docteur boo xam ne amul luy benn pikiir tawat yoo am rek boo ñëwee benn pikiir roo nag bu soppee jëmm daf koy jox aw meloom xam ngeen ne roo mën a teewandoo ci béréb yu bari yu sori xam ngeen ne Israël mi ngi rocc roo xare amoon ci fa gën a sori ci penku beneen xare am fa gën a sori ci sowu benn fa gën a sori ci wetu ndeyjoor beneen xare ci fa gën a sori ci wetu càmmoñ nit ñi dee di dee àndoo par junni junni junni kenn ku ne dana rocc sa ru ndax fenn fu ne dana fa teew te dana fa indi melo war a melo mu melo kon ruu dafa am melo boo xam ne waxtu wu soppanteeg jëmm melo woowu daf koy jox jëmm ji ba nga xam ne jëmm ji mën na bëtt miir bi mën na teewloo ci béréb yu bari man na toog fii jàkkaarloog la ca Makka mën na toog fii jàkkaarloog la ca Amérique xeetu yarit woowu ah dañ ne woon day euh, exposé bi gàtt ndax laaj yi ñu taxaw kon yar boobu nga xam ne mooy yaru baatin moom la sëriñ bi di yar ku ko beral. wala ku am ngërëmam ba xam ne ruux bi day foppante yaram bi mooy tarbiya baatin bi mooy tarqiya bu ko la tarbiya baaxil bi tarbiya boobu nga xam ne day def ruux bi ba mu yaram bi soppanteeg gi gën a mag day def jikko yu ñu ŋaañ yi xam ne mooy jikkoy xol diggante tayeel añaan bëgg àdduna bëgg lekk bëgg daraja mbañante di ko yooyu yëpp daf koy dindi ndax mooy di ko ñu dox diggante roo ak yaram mooy tax roo du mën a wàll yaram ci ay naaw moom ko ak yaram daal di bëggante roo foo fu muy dalee li koy gën a sabab ki ko koy gën a jànneel mooy ki ko gën a sopp ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al mar'u ma'a man ahab di leen laaj kañ la saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ana loo xaroo saa bay laaj kañ lay taxaw mu ne ko du caa diine jëf ju bari def waaye nag sopp yàlla akub yonentam la mu ne ko almaru ma aman ahabba kon ku nekk ak ka sopp yow la ñuy yéen ne ñuy boole yomal xiyaam dafa amoon benn jëm boo xam ne dafa dikk ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man dañu mën a bëgg moom kenn mënu ko wax yaa ma gënal sama ndey sama baay doom sama a sama alal keneen ki daf ne ko jàkk di ko xool xool yoo xam ne doy na waar bu mu ne ko waaw loo jublu mu ne ko bëgg la ba nga xam ne mënuma toog te gisuma la te mu leer na ma yombal xiyaam sa daraja ji kawe ji suñu borom daf lay yéegee ca daraja yu kawe ca àjjana man bu ma fa àgg dootuma la gis loolu moom moom ma doy xalaat ba nga xam ne xalaatuma safara xalaatuma leneen. waaye gi daal di wàcc ne. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله gaa ñi nga xam ne topp nañu yàlla ak yonent xam ne fopp nañu gaa ñu baax bu keroogee suñu borom daf leen di boolee yonent yooyu de ak shuhadaa wa siddiqoona yi ak saalihoona mu ne ndax am na ay àndaale yu gën a rafet gën a mag yooyu àndaale déedéet kon bokk na ci ni ngay liggéeyee Sëñ Tuubaa radiyallaahu ko waxee ne ni bu taxawee su fekkee daf laa wan gannaaw su fekkee ne daf laa wan gannaaw da ngay def ne dafa xaw a xëng tuuti waaye xamul bu la wanee kanam da nga naan dafa jub xocc bu fekkee ne gis nga gannaawam kii xaramaam yàlla yu weex tàll yu bare bare bare bare ciy nekk xam nga ni ci tàmbaleem la itam ni ma ko waxee woon sànq laaya la daan sol mooy lu mel ne xarsànni yooyu nga xam ne day takk ndigam daal di neppe yi du ko sori ak yat wi nga xam ne fu mu toll rek mu ngi mel ne ku war a jóg di tukki ci dox ngir farlu ak um njàmbaar ak bañ dara bett ko kaala gi mu kaala woo day des lu gudd mu raxas ko ci ndiggali bu ko defee moom noonu mu daan xam ne fu mu mas a toll xeeñ lu baax rek nanguwul dara dara ci lu baax romb te amul jéem cëram ba xam ne fu mu dégg nit ku baax day dal di am yéene yi dem seeti ko nga xam ne diggante boobu suñu borom joxagu ko li ko war a jox ndax suñu borom xëy jëm yëpp daf leen a jaarale ay jaar-jaar soog leen a gën a nekk nit ñi faw ñu sonn faw ñu ñaq faw ñu xiif faw ñu mar faw ñu tumuranke loolu lépp jaar na ca faw mu njëkk leen a nëbb yoon bi ñu war jaar ba bañ ko waree xam nekk nañ ne dafa mas a am benn taalibe Cheikh Saadi boo xam ne dafa ñëw kër maam war Anta Sali bopp bii dafa sëkk ni yàlla fi murid yi def waaye dafa set wecc mu sol mu sol laaya amee ay neppe bi mu gisee sëñ bi di ko xool di ko xool xool boo xam ne daf koo jaaxal ba mu ne sëñ bi yow mii ne wóor na ma ne boo gisoon sama sëriñ ba rek ci saas ngay daal di àgg ci yàlla mu ne ko ah mu ne ko waaw kuy sa sëriñ ne ko Cheikh Sadibou loolu bi nga xam ne sëriñ bi mu ngi wax naan ndigalal waajur barke bi ci nekk yàlla rek ko xam sëriñ bi daal di amuk dogu ci fas yéene bu waaj yi dem rek mu ànd ak moom maam war a tësale xanaa jëkk ko ci zaahir wala ci woo ko ne ko Ahmadu fii nga bëgg jëm day bu fa dem. Touba nag wax ne bu fekkoon ne demoon naa pour lu wéral ndigalal waajur bu ma demee parce que yàlla ma dox mu jaare ci benn loxo doomu aadama bu ma dem mukk di ma dem te kon yéen taalibe bi yëpp da ngeen di ànd ak man mokkal yoonu gànnaar waaye la ma fa doon wuti suñu borom jox na ma ko ba jox ma lu ko fukk ca te jaari wuñ ci loxo kenn ku dul yàlla ak bu yàlla Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu tërbiya kenn xamul nu mu toll dafa am tërbiya koo xam ne ñu ma ko waxoon ci zahir ak ci baatin bi ñu fi nekkee ak bindee fi am tërbiya koo xam ne bi ñu fi jógee daf ko fay bàyyi moo ko tërbiya gan la ci xasaay yi la ko def gannaaw jàng alquran li mu naan kitaabat kitaabati taduuru taxta al arshi bayna al kiraami abidi gannaaw aw bindam moo gënal suñu borom tabaraka wa taala suñu alquran ak hadis xam ne bu bindee malaayika yi dañ koy joxlante ca suufu aras ku nekk di ko fóon ak di ko raay nga xam ne waxtu fagee xalimaam sëpp ci daa tàmbalee bind tëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aras day jaay ba keroog muy téye xalimaam ne ida katabtu tazza arshul baaqi wa sabbax malaayika sibaqi alquran di jant bi leeral adduna xëj ci yàlla yi di ci ëppalantee xam-xam ñii liñ ci xam ci naqal la jóge li muy bari bari min al ilmi laduni fi Ahmadu Bamba radiyallahu anhu moom nee na alif laam miim suñu borom ma ko su ne na ma alif gi aw rastukal kitaaba donnaloo naa la téere bi yaa ko moom laam gi laqantukal kitaaba jàngal naa la maanaay alquran ba nga xam ko miim gi mallaktukal qur'aan moom loo naa la alquran muy sa alal ndax mu ne naajaaniyal munzilu bil qur'aani xatta xadawtu mawrida sam'aani mu di jëmm joo xam ne dafa dik ngir yërmande ci kaw suuf ngir yërëm suñu borom yërëm jaam ñi moo tax mu indi ko nga xam ne mooy jëmm joo xam ne seytaane amul ci moomu cër adduna amul ci moomu cër dara amul ci moomu cër li mu wax ci xasida gum naan jaawar su nga xam ne mooy xaatimatul maqaari dañ ne jaawartu bi furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zaxzaxtu lain أخذت من دنياه زادي للجنان والقادر الهوى ولي صف الجنان والاني الابرار في اخرايا والقادر من الاستنقاذ رافقني الى الجنان الجيم ولي السوايا زهدها الرجيم عندنا من بأجنا نيت ñett ñi kana kana tuddoon na bi mu ne malaktu nafsi tuddoon na nafsi wa saxtu la in tuddoon na seytaane axastu min dunya tuddoon na adduna zaadi lil jinaan wan qaalu lil hawa tudduna bànneex ñetti noon yu mag yi nga xam ne ñooy nooni doomu aadama ñooy ngembu waxtu wu ñu toll rek du ñu noppalu ngir xañ ko aw yiw ngir boole ko ci ci jaar ci yoon wu bon nga xam ne gaa yi jox seen bopp yàlla di wut ngërëmam ñeenti noon yooyu ñooy ñi gën a aay ci ñoom di leen yàqal suñu borom jox leen kàttan ak man-man xam ngeen ne iblis ci ay pexem yu bari dugg na àjjana fekk fab yonent mu di aadama mu fexe ba defloo ko lu ñu tere xam ngeen ne ku am loolu ci ay pexe ku yàlla musalul ci yow mu yàqal la mu ne nag ñeent yii ki nga ci xam ne amul benn wetu baax léppam lu bon la léppam safara la léppam merum yàlla la mu di seytaane xàjj naa ko sànni fële ñett ñi ci def muy bànneex ak adduna ak naf bakkan mu ni malaktu nafsiya sama bakkan moom suñu borom moom loo dama ko ba ma moom ko ne li ma def ci sama jibal kon du ma lor mukk te du fexee du ma fexee lor ndax waxoon na ne النفس والخلق والشيطان قد فرغوا من قتل ضره ليبني تحت سلمة وحاتنا كفوف نوم العبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آية تورث الحكمة ملكت نفسي وزحزحت لين لو تحمنا الشيطان من جرحناكم ميدو تدو أكمك إذا كتبت فرد عينك فرار القرب إلى سواء باكين بالتربية iblis daw na di jàpp ne borom jëm feneen fu dul sama wàll di jooy ci dàq bi ko suñu borom dàqu kon na seytaane sànni fa de bakkanam moom nee na suñu borom moom loo ne ko axastu min dunyaawu zaadi lil jinaan adduna li fi nekk muy bari bari bari lu ma ci yóbbuloo ba ajjana rek laay si jël mooy li nga ci xam ne danaa ko dëgërloo ba mën a jaamu suñu borom kon li ci def lépp aw ko ci soxla wan qaada lil hawa sama bànneex nag moom amatuma bànneex sopp yàlla mooy sama bànneex mu neex yàlla mooy li ma neex loolu tax mu ne woon hawaanan tahaa lil xaqi wal xaqu diinunaa bi axdaami lil muslimin waa kulli bi nga xamee ne nag di gën a tey ko suñu borom ma ko muy ci kaw suuf ki ñi mu dajeel ak ñi ñëw gannaawam te nangu koo topp nangu mbiram mu gën leen koo leeralal ne leen laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin ashqaahu mawlaahu jiitu naa jiitu koo xam ne kumpul kenn ku dul ko yàlla texee jël mu ni wajhu allazi yuhibbuni yabyaddu wajhu su'adaa tabyaddu mu bëgg a xamal gaa ñi nga xam ne am nañu lu ñuy deng deng ci moom wala lu ñuy sikki sàkka wala lu mu naan nii ñu naan leen lee mu xamal leen ne leen perte gu rëy leen di xaar xaaba dasi kaaba dañuy aw naasaa wa faaza man xabba wala ñu naasia képp ku jaamaarloog man kuy jànkoonteeg man wala ngay xëccoo dara perte nga waaye képp koo xam ne fu ma te doo xëccoog man dara texe nga mu xam la ne gépp jaamu yàlla gu di jaamu ànd ak weddi ko yàlla nangu ko bi nangu ko mu ne soo xam ne weddi nga ci man dara boo demee ba ca ko wër di yàlla yi bi du ci kataballahu yooyu nga xam ne Cheikh Abdoulaye At Mbacke radiallahu taala anhu ne woon dama danaa da si jox lu bari gis naa ci mbindum loxoom mu ne suñ borom bind na ne borom loxo bii bind xaraf yii du ma ko wax ñëwuma ko nañ ko bàyyi noonu. nan nan ko bàyyi nan ko bàyyi nan ko bàyyi dafa rëy léegi nag laaj yi nañ nañ ko déglu rek laaj yi tontu li ñu war a tontu loolu daal loolu daal doy na waar doy na waar doy na waar. lépp bëgg na mu ko bëggee rek la koy amee xëy na xataa yu. jamono ji moo ko waral waaye nu ñaan yàlla yeneen yoon yeneen yoon yeneen yoon mën na dem ba tubarkalla seen xol seet insha rabbi mu ni ndax sëñ Tuubaa li ñu dàq ko ba du ko jege ndax loolu mën na tax na taalib bi yëpp iblis du leen mënal dara yaakaaruma loolu iblis borom yi pexe la ndax li mu yàq mën naa yàqal nit ki loo xam ne du ko tee texe du ko tee dem àjjana ndax daanaka ku nekk rek iblis a ngi lay yàqal ndax itti woo baax te defuloo ko sax pexe iblis la am njort lu ñaaw ci sa mbokkum jullit pexe iblis la lekk ba rek jaaxaan di nelaw sax pexe iblis la ndax lu rëy faat na la loo xam ne mënoon nga ko am kon nag iblis mujj ci moom lu jafe jafe jafe jafe jafe la loolu sëñ Tuba wax ne suñ borom dàkku ne iblis wadis ko nim ko waxe feneen ne qaataltu fi lbahri cheytanan fa kafkabahu xayrul wara gars yàlla yi bari na waaye dégg na ñeneen ñi ko wax ndax mucc si dafa jafe lu jafe jafe jafe la kon nag moom dong na la mën a dogu ndax xam nañ ne lu mu wax wér na ni nodd bi wéree boppam la wax dana wax nag jaanaam ak wàllam ak wàllam bu fekkee am na ndax taalibe ay catégorie lañu ñëpp mënu ñoo yem dana am lu muy jëf jëfal taalibe yi am fu mu yem ci taalibe yi ak loo xam ne day maasale taalibe yëpp waaye lépp a ngi aju ci setu xol sopp gi nga ko sopp ak góor góorlu li ma waxoon sànq ne aji gën gën lu mooy gën ba fawu rek kuy jéem a gën mooy gën ki nga xam ne kii dafa boole l'islam ju ma sëkk ak taalibe gu sëkk mënul la ki nga xam ne matalul benn ci yooyu wala matal ci benn wàcc ba ca des. ni ci sëñ tubaab bu loolu daanaka mustaxil la. waaw ما هو تلتقي الشيخ عام أن الشيخ عمرو التجاري الشيخ عبد العزيز الشاذلي الشيخ عبد القادر الجيلاني كلهم أثني عليهم أنا عبد الله الشيخ أحمد بن مشوق من كلامهم إذا دهاك يا بني فقل كما قال الزكي عبد الودود كلام الأودياء لست أفهم لأنني أنا أنا وهم هم لما دون بني وقت lii tuuti la ci loola. kuy laajati na nga ci def saw tur ba ñu xam yaay kan. maanaam waaw suyooxi wa ma sifatu ay martabati kulli waxidin minhum mu ne lan mooy xeeti sëriñ sii muy bëgg a tudd ak lan mooy melow martaba kenn ku ne ci ñoom mu tudd Cheikh Ahmed Tidiane. Cheikh Abul Hasan Chadili fi Abdul Qadir Jilani radiyallahu taala anhu ñoom ñett ñi mu tudd kenn ku ci nekk xutbul xaws nga shérif nga ber nga aw yoon woo xam ne wird wa mu jagoo yonent bi sallallahu taala wa sallam ci boppam moo la ko jox ci loxoom la ko yëkkatee teg ko ci sa loxo mu jógee ca yàlla jaar ci Jibril loolu moom lu ñu mën a seedeel kenn ku nekk ci ñooñu la ma xam xutbul xaws xam ngeen ne ku ca àgg boo demee ca pays ba ñuy daje moo dem kummadul awliya yi fa teew xet sax kenn du ko ca sañ def ci lu dul seen ndigal ku ca def lenn loo xam ne dàggula ba nga may ko ndigal ragal nañu ñu sàbbi la ba wekki sa ngëm wala ñu tekki sa garaat yi ñu la takkaloon yépp xutbul xawf daraja la joo xam ne lépp lu jóge ci suñu boroom ci may wala leer walla xam-xam wala martaba jëm ci jaam bu mu doon ci loxoom lay jaar ñett ñi kenn ku nekk ak nga foofu mu wax nag ci mbind mi ne sëñ Touba moo wax ne ñoo sama ay ndaw lañu woon man nag jaamu suñu boroom la ma tàmbalee ci ne moom sëñ Touba ci boppam li mu wax li mu wax ci Masaalikul Jinaan nettali wax ku ñu wax Abdul Wadud mu ne waxi awliya yi day bu la jaaxalee waxal ne Abdul Wadud mi am xel waxoon mu ne waxi awliya yi daal man xaw ma ko ndax ñoom ñoom ñooy wàlli man maay waa ji rek toog kon mënumaa xam la ñuy wax dañu wax ni aqwaalum tutwa wala wax dañ koy taxañ waaye kenn du ko wesaare seeni wax dañ koo wax ngir ñoom rek dañ ne laa yafhamu kalaama tuyuuri illa man huwa min tuyuuri kenn mënu leen xam waxi picc yi lu ko bokk ci picc yi kon ki bokk ci picc yi xam waxi picc yi man na koo waxante picc yi waaye ñu picc yi bu ko xamoon it du leen ko wax te bu bokkul ci picc yi du ko xam waaye bu bokkee ci picc yi te xam ko it du ko wax ñoom daal dama ne lii di wax ju rëy rëy rëy li ma doon bañ a wax sànq ka ko gën a rëy fuuf ma bañ koo wax ah lii itam kon day loo xam ne rek nan ko delloo ci wax yi Cheikh Abdul Wadud jooju waxi wàllu yee ñoo xam la wax ñoo ko xam yoonu keneen nekku kon du lu ñuy wax ci ay mbooloo ak i ndaje ak i kile kon foofu lañ ci yem ci misaal tasawuf xam ngeen ne tasawuf day li nga xam ne mooy reer bi mooy baax bi doomu aadama ni ko waxee woon ñaari xaaj la ruu ak yaram ruu ma nga bokk jóge ca aalamul malakut nga xam ne ruu bokk na ci ay meloom xam lépp di gis lépp mën a teewandoo fépp yaram moom ñu jële ko ci suuf muy ban bu ñu kukk ñu tënk ko bind ko ba mu mel na mu war a mel ñu tax mel ne nag ku ñu tëj kaso lam daan gisatu ko nu melo woon wérawootu ko mu mel ne kon koo xam ne kii dañoo tabax bâtiment bu tan mu wër la wet gu nekk ñu dellu tabax beneen bâtiment mu wër boobu bâtiment tabaxati beneen mu wër ko ba muy fukki junni bâtiment xam ne bu jant bi fenkee ak bu sooyee nga yemale doo gis dara noonu la ruumeel bi mu duggee ci yaram léegi ki ne ci biir bâtiment yooyu de bu bëggee gis ceeñeeri jant bi ceeñeeri jant bi dox baax si ci moom nu muy def xanaa toj tabax yooyu ba am ay volontaire wala ay bunt wala mu buddi tabax yëpp sànni loolu mooy tasawuf melo yi nga xam ne bi ruu jugee ci yaram bi yaram jox na ko ruu gi ba tënk ko tëj ko kaso gëlëmal ko fàtteloo ko lam xamoon mel na borom xam-xam boo xam ne oto dafa dal ci kawam toj bopp bi lam yuur gi yëngu lam xamoon lépp mu fàtte ko ñu dem dellu ko yóbbu hôpital faj ko ba mu wér dellu xamaat la mu xamul lépp ruu bu fekkee seen toj nañ ko yooyu day amewaat melo wam amewoon ba mu duggagul ci ci yaram toj gi ñuy toj tabax yooyu nag ba waa ji seen jant bi bu fenkee bu soowa loolu mooy base tasawuf moo di yaram ak ruu nu ñu wutee nga fexe ba seet li nga xam ne mooy lëndëmal xol maanaam mëdd leeru ruu ci yaram nga dindi ko ba set ci li ñuy wax entraînement maanaam ci jaarante sa bakkan jaarante sa bakkan te suuf moom si amul ba wax na radiyallahu ci مسالك الجنان أما التصوف فرض عيني فالغزالي بدون ميل الأركان ونعرف منها سبعة صنفا وجار واجتناب البدعة وتوبة وساهرا وعزلة ثم استقامة ودئم الخصلة وزاد شيخنا لذلك ثامنا تقوى الإله ظاهرا وباطنا fekk na itam li ko jiite njëkkoon naa wax ci beneen fasila mu indi tasawuf gaañu baax ñëpp niñ ko misaale. li nga wax Seydina Guèye wax Cheikh Abdou Qadir Jilani wax Cheikh Ahmad Tidiane ñun ñëpp mu indi kenn ku ci nekk la nga xam ne noonu nga gisee tasawuf waaye si wax ji buñ ko seetee mu dellu ci li ma waxoon rek. yéen mbokki jullit yi yéen sunu mbokki taalibe yi. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur sant di leen siyaare di leen siyaare li sama cant ci yéen di ko seeral Sëriñ Tuubaa yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaay Serigne Sam Mbaye Tahta Raaya Seexul Xadim Touba. ndax ñun ay taalibe lañ tumuñu lu Sëriñ Touba. ñu wala sëñ ngeen buy si ànd ak yëpp fekkee joxe seen si bàyyi seen loolu wéy na si lool. rawatina ñu wala ñu jëm si ñëpp daal nii nga xam ni. ndax wax dëgg yàlla mën nañu bu ñu amee ngor bis bu xëyee sant boor ñaar ba duñ mën a xëy ndax ku la boole ci suñ tubaa mënatoo ko fay te man moo boole ci suñ tubaa lii bu amee jëmm ma ndax wóor na ma wóor yàlla ni jàpp wu ma sama jëm ji ak sama at jëm la yëpp laxas rek ngeen ma jàpp moom ngeen may xoole moom ngeen di jëflante ak man waaye bay su ma amee ngor ah mënuma sos rek mën na maa roy déggul naa mu ne soo fi defee waaye roy yomb na ku la neex di moom ndax weesuwul nit tegu tànkam bu dégg bu yëkkatee nga tegu sa tànk kon lañ mën ci roy ko ci lu baax ak fas yéene doon taalibe dama ñu ko daan digalee te luñ ci def rek xam nañ ko gisuñu ko te ngi séntu leneen lu dara yi ñun day defut safaan ñu yëngu ci ñun moo gën ñu def lu lu demee nii ñu du ko ñu du ko gis yéen bu ngeen ko gisee ñun ñu ko ndax ki ñu bët moom duñ koo xool moom duñ moom duñ jot waaye yéen wax dëgg yàlla danaa seer kan sama biir xol boo xamante ni dinaa ko seer sama mbokk yi ma nekkal bokk ñoom waa Kër ñu waa Kër Sëñ Tuubaa te kenn ku nekk ci ñoom wax dëgg yàlla fu ma teg gis naa ko ndax jënd sëñ bi rek la may xoolee man maa gën a nekk ndaw ci waaye lépp loo xamante ni bëgg naa ko ñi ma ko sant bi sax waaye doo ma ko ko sant bëggee te loolu kon man su su fekkente ni ñu ma ma koy def ah waruma lu may jox leen sama bopp rek lu ngeen bëgg ma def ko bu ngeen ma woo ma wuyu leen yéen Abidjan nag nangu naa bis ñu ko tey jii nag séddoo na ma ak kenn ko moom gi juróom parce que dañuy ànd ci ma yéen naa ne leen li ma bëgg su nekkul du ma del si ngir natt sama bopp ci waaye xam naa ni jëf ji jëf ji na ma moom raw ba ma ko xalaatoon sëñ bi it am ba seenal ko sëñ Saliou sëñ Saliou jën jëf bi ngeen ci jëf. yoon wu njëkk wala na lool waaye ji dafa gën a rëy ndax dafay gëjut bi mu ñëwee pasteur bi dafa gën a yokk bañ man li wax ne kon xam nañ ni li li fi nekk ci yenn ne waaye newul ci Mourtala li ngeen di def Mourtala taxul suñ tubaab rek tax ngeen di ko def kon loolu tey jii mën naa leen ko seer seen liggéey tegu na ci loxo suñ tubaab loolu kenn ku nekk na ko xam. jamono ji naqari na loo xam nañ ko addina bi foo dem ñu ngay jooy Amérique ñoo gën a jooy Italie ñoo gën a jooy waaye yéen de waxal na ma ak yéen fii ni leen parce que yéen a de li fekk maa ngi teg sama tànk ci kaw suuf xëy di liggéey du ñàkk ci nekk ci Italie kumpa mën na ci am de du xam ka nekk lu mu nekk waaye li ma leer mooy faw képp ku xam yaa xëy dëkk bii ci liggéey suñu borom dana la defal jàmm dana la musal dana la aar sa wërsëg gi loolu moom maa ngi koy ñaan suñu diwaan ko fas naa yéen it lépp loo xam ko a lépp loo xam loolu moo tax suñu tàmbay ñu bëri na ko sax jàppandi na ma ndax taw maa ci téléphone rek la ñu wax ak moom wut ma moo wax ak moom téléphone jox ma ko mu nangul ma ko te sama kilifa soxla ko waaye suñu borom dogal na ñëw fii loolu si tam cër la ci yéen da ngeen ko lëggéey sëñ Tuba moom li mu yor mayewu ko damay jaay leen sëñ Tuba jaral àddina bépp